Auzubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala ala alihi wa asxaabihi wa man wala dellu siwaat neen ci suñu téere bi di arbaxuna nasiha li islaaxil buyut quarante conseil yoo xam ne li ko tax a jug mooy baaxal kër jagal kër bam baax ndaxte kër dafa nekk barab boo xam ne fala doomu aadama di ëpp lu muy nekk fala doomu aadama di jële daanaka valeur yu gën a bari ak jikko yu gën a bari fala doomu aadama di tàggatoo di amee ay comportement yoo xam ne après ci lay mën a nekk ak nit ñi ba tax na dara gënta yey ci àdduna baaxal kër ndax loolooy waral doomu aadama mën a baax téere biñ ci doon jàngale dugal naa ko ci group bi pour ñenn ñi ko gisul tey jii yaakaar na page bi ñu war a jàngale tey muy 43 page 43 la page 43 tey moo wara nekk di euh, dixième conseil tey ñu ngi ci fukk fukkeelu conseil bi incha allah moom lañu wara jël tey euh, kon concept tey bi mu ne al maktabat as sawtiya fil bayt fexeel ba amal ci gi ka bibliothèque boo xam ab bibliothèque ay waxtaan la ay kasete waxtan ay ojo bind bi paase newoon na amalal ci kër gi ben ab bibliothèque boo xamne ay téere cay nekk mu yaataloon ci torop joxe ci ay teqintal yu wuute wuuti ku delluwaat ci ojo ba dinga ko gis boo ko dégloo danga xam lam ca wax tey ji nak mu ne nak fexeel amaat ci kër gi amal ci kër gi baneen kaka bibliothèque ay téere ay ojo lay doon ay waxtaan te bi yaakaar naa mooy ëppal solo ñi nga xam ne jànguñ ñi nga xam ne jànguñ te nekk ci kër gi ndaxte duñ ñi nekk ci kër gi ñëppay mën a liir boo amee ci kër gi ñu mën a liir alhamdulilah ñooñu téere yi moom dana leen arrangé bo bu amee ci kër gi ñu mënta liir ka bibliothèque bi nga xam ne ay ojo lay doon moo leen arrangé nga xam ne da ngay defar sa benn da ngay euh, sa ordinateur dañ ci waajal benn page boo ne wala benn lu mëna doon application lay doon wala lu mëna doon rek melne ka ñoom Tanya Sane xam nañ yooy benn kii boo xam ne ay waxtaan rek nga fay def bu ko defee waa kër gi ko soxla waxtaan tel ci tem sangam dangay dem rek dugg daal di déglu yenn saa booy togg ci waañ wi dinga mën di togu di dégluwaale dinga mën di lettu di dégluwaale. di man mën di lekk di dégluwaale me booy nelaw sax di nga taal du ñàkk nga far ci benn baat wala ñaar te boobu mooy gën a efficace mooy gën a arranger ñi nga xam ne jànguñ mu ne lépp loo xam ne ñu ngi koy enregistrer ci kër mu ne mën naa doon lu baax mën naa doon lu bon moom borom téere bi kam mooy wax mu ne daal wala cassette waxtaan wi ngay dugal ci kër gi mu ne mën naa doon lu baax mën naa doon lu bon maanaam daal paaka ñaari boor la mu ne yow fexeel ba mu doon lu baax maanaam bépp moyen mbir boo xam ne daal mënees na ci faggoo bakar mënees na ci faggoo woo tiyaaba yow jullit fexeel ba yow di ci faggu tiyaaba fexeel ba mu lay jural lu suñ borom gërëm fexeel ba mu lay soril merum suñ borom subxaanahu wa taala mu ne ci moyens yi nga xam tax Euh, audio yi ak waxtaan yi yi nga xam ne moom ngay dugal ci kër gi di la may eh, ngërëmul suñ borom mu ne nga fexe am benn ab bibliothèque boo xam ne ay ojo lay doon yoo xam ne ay cassette ak i CD moo ci nekk yoo xam ne ay boroom xam-xam ñoo ci eh, jàngale ay xutbakat ay nit yu góorgóorlu ci yoonu alxuraan ak sunna moom boroom téere bi mu daal di wax ne bokk na ci li gën a mën a tooyal xol. bokk na ci li mëna dundal xol jooyloo nit déglu ay jàng nga taraweex ay naafile ay imam koor gi ay naafile yoo xamne mi ngi doon am ci koor gi nga fexe ba enregistré ci lu bari di ko amal ci kër gi di ko tekk mu ne loolu bokk na ci li gëna gaaw ci nooyal xol loolu léeg-léegi day baax surtout léeg-léegi benn heure boo xam ne ñepp toog ne calme. am na ku nekk eh, ci waañ wa di liggéey kii ma nga toog ca saal ba kii mi ngi ci kii nga taal ci kër gi benn alxuraan muy daw nànk pas muy xumbu bay déranger ñenn ñi wala muy suufe ba kenn du ko dégg mais muy daw nank mu ne jàng yooyu noonu nga xam ne moo xam taraweex la wala lu mën a doon mu ne lu ko gën a gaaw ci tooyal xol ak dundal xol mu ne amul lu gaaw la ci nooyal xol ak dundal ko mu ne loolu waral mooy ñëpp bu di déglu alxuraan ji mu ne xol lum wow wow wow wow lum dëgër dëgër dëgër dëgër wallahi bu rankoñam di tuuru bu tàmbalee jeexintal ci loolee sa du ko yëg te loola dafay baax ci xale yu ndaw yi nga xam ne nekk ci kër gi nga xam ne xamaguñ dara dégg bi ñuy dégg loolu depuis bi ñu nekkee xale màggaale ko loolu noonu dafay baax ci ñoom te chaque fois ni dégg lu mel noonu mag yi nga xam tamit ndeysaan ñu ngi ci kër buñ toogee rek ñu ngi ci xamul toog lu mel noonu di romb ci seen nopp lu baax baax la saa ci dégg euh, euh, benn kilifa muy nettali lu mel noonu mu ne kan nit ko xam ne chaque jour day wax doom ji rek mu jàngal ko te lu ko doom ji jàngal mu fàtte wala sëtam boog ak sët bi ne ko yow li nga may sonal pour ma lay jàngal te après danga koy fàtte nee nañ maam ji ne ko demal wut benn peñe bu ñuy def këriñ. nga def saa bu xëyee def ca ndox andil ma nee nañ saa bu xëyee mu def ci ndox andil ko nees tuuti mu ne ko xoolal peñe bi mu xool peñe bi gis mu set wecc ndakate ndox mi muy duy chaque jour moo dem ba dindi ñuulaayu këriñ bi mu ne ko alxuraan bi nga may jàngal chaque jour te loo ma jàngal ma fàtte ko romb gi muy romb ci man noonu lay raxasee sama xol kon ojo bu mel noonu jàng bu noonu muy daw ci kër gi subhanallah lu baree bari lay def da ngay dem ci kanam tuuti ki tàmbalee gis jeexit boo xam ne xamu woon lu xew fekk lool la kon lu ama am solo la moo xam jàng naa fi la la wala benn kaset benn jàngkat xusari wala ku mën a doon nga teg ko ci kër gi loolu noonu dana am solo torop torop mu ne mu ne loolu noonu bokk na ci li aar waa kër gi ci seytaane mu ne ndaxte seytaane li koy gën a may doole ci ab kër mooy déglu ay musique déglu ay ay ay ay way ay taaxuraan ay yooyu nga xam ne daanaka ay caaxaan la yooyu mooy tax nga seytaane di gën a am fit ci ab kër mais bu nee mais bu dee yu mel nii mu ne loolu bokk na ci li nga xam ne day tax seytaane du sawar ci boobu kër kër goo xam ne ñu ngi déglu alxuraan ak ay jàng ak yooyu moom te seytaane fu mu toll kat daf daw. moom borom te bi mu daal ne wa kam li ashratatil fatawa min atharin fi tafqihi ahlil bayt bil ahkaamil mukhtalifa mu ne ñaata yoon gis ay kaset yoo xam ne ay fataawa moo ci nekk ay ubbee maanaam ab borom xam-xam buy tontu ay laaj mu ne ñaata yoon lañ gis lu mel noonu def bu rëy ci waa kër gi dem ba waa kër gi xam lu bare bari ci seen attey fiq na kër boo xam ne ci kasetu fataawa yi ci lañ demee ba xam lu bare bari ci seen attey fiq mindaan bi nekk ci waañ bi nga yaakaar ne kaptewul fekk waxtaan bi nga teg noonu mu nekk ci waañ bi waxtaan bi nga teg fekk nit ñaa ngi toog di lekk waxtaan bi nga teg ka jamono bi muy fomp wala muy bale mi ngi ci for ay mbir yoo xam ne day dem ba lu baree bari tàmbalee changé ci moom ndakate waxtaan woowu la kon lu amoon solo bul xeeb te léeg sax xëy na mooy xaw a gën sax alxuraan bi léeg-léegi ndaxte alxuraan bi xëy na boo ko xasee teg waa kër gi duñ ko mën a booleeg toogaale di waxtaan di nek ci seen mbir noonu alxuraan bi xëy na da ngay bàyyi ba yenn heure yi nga xam ne dinañ xaw a calme mooy gën waaye la heure bi nga xam ne xëy na yenn saa waa kër gi xaw a soxla ñenn ñi di waxtaan tuuti tuuti loolu noonu nga teg lu mel ne waxtaan mooy gën nga teg lu mel ne waxtaan muy gën même bu dee ñi ngi ci seen biir yi waxtaan du ñàkk ni faraale ci benn benn benn benn atte wala benn mbir boo xam ne nit ki da koy dégg continuer nekk ci mbiram nga yaakaar ne lim dégg ka marqué wu ko fekk soppi lu baree bari ak dundam moo tax borom téere bi daal ne ñaata yoon lañ dégg ab kasetu fatawa boo xam ne bari na lum soppi ci waa kër gi mu daal ne ngi lay proposé ay boroomi xam-xam yoo xam ne def nañ ay fatawa fatawa buñ ko waxee mooy ubbee am koy laaj am koy tontu mu ne mi ngi lay ka bëgg a proposer ay fatawa yoo xam ne boo ci wutee ay kaset yu bari wut ci ay ojo yu bari teg ko sa kër waa kër gi di ko déglu mu ne mën na leen a amal njariñ mu ne bokk na ci fatawa Cheikh Abdul Aziz ibn Baz ak Cheikh Nasiruddin Albani Cheikh Muhammad al Usaymin wa Cheikh Saleh Fawzan mu ne ñii ni seeni fatawa boo ko tegoon ci kër gi mën na leen a amal njariñ trop trop trop loolu nag yéen ñëpp xam ngeen ne borom téere bi day wax ci environnement bi muy dund ak ñam nekkal ñami ka dundal ak réew ak réew muy dund ñooñu lay waxal ndaxte kenn ku ci nekk say borom xam-xam moo xam la ngay dund moo la gën a mën a jox a fatwa moo tax mu proposé jëmm yu baax yooyee yàlla yàlla yërëm leen mais tey man bi tey nga bu ma doon laaj yow père de famille bi boo bëggee wut ay kasetu fatawa yooyu teg sa kër kan ak kan ngeen may proposé waa room bi ku ko xam ne yëkkati loxoom koo xam ne daal mën naa proposé benn fatawaa ken boo xam ne daal ku ci wutoon lu baree bari teg ko ci kër gi yenn saa ni koy déglu ah maa ngi leen déglu bu amee kenn na yëkkati loxoom bismillah faddali yaa Aïcha. asalaamaaleykum wa docteur docteur Ahmed macha allah jamil allahu barik mu ne Fatawa docteur Ahmed Lo wax na dëgg lu am solo Fatawa docteur Ahmed Lo chaque semaine mu am deux fois léegi euh, chaque semaine boo organisé woon ka ka chaque semaine nga xam ne waa kër gi yëpp dañuy xam ne heure sangam bu xasee jot ñëpp dañuy toog déglu heure sangam bu xasee jot ñëpp dañuy toog déglu wala bu la neexee sax doo wala la neexee mën nga leen a bàyyi ni nekk ci seen i mbir nga xam ne doo leen forcer déglu bi mais da koy taal fatawa bi eh, kat di jàll. même loolu boo ko defee gis nga dañ ciy for baat boo xam ne wala ni for ci benn atte boo xam ne boo lëgee mbir mi kat daf leen a intéressé seen bopp ba loolu boo ko deful sa ñoom ñooy ñëw ki naan la yow li nga daan def ab kii bi nga daan teg fii xanaa xanaa dañ koo bàyyi nangam ak nangam kon lu mel ne eh, fatawa da fatawa docteur Ahmed Looy lu mel noonu. lu am solo la pour teg ko ci kër gi boo mënoon a am tamit lu mel ne eh, nga tafsiru al ustaad xasan saar ustaad xasan saar day def hmm, nga tafsir alxuraan bu simple boo xam ne du guddal du xóotal du nga teg ko muy jàllale nga xam ne yenn ay xale yi dañuy mën a xam lu muy firi lu muy firi ñëw ya facilement alxayaatu zawjiyatu saida ñaari way dencante bu bu alustaad ñang mbay nga teg ko ci kër gi bàyyi ko muy dem subhanallah dañ ciy jël ay atte yu baree bari dañ ciy jël ay atte yu baree baree bari bari bari bari bari yenn saa yi nga teg benn conférence su benn cheikh benn cheikh bu def benn conférence nga teg ko dañ ciy jëlee xam-xam bu bu baree bari ak yeneen ak nga yeneen ci borom xam-xam yi ahlu sunna yi kulim juum yooyu noonu yëpp mën na dimbali waa kër gi ka yu baree bari. mu daat ci teg daal ne munta ñàkk nag xamal bu baax a baax fa ngay jëlee fatwa mu ne xamal bu baax a baax ñi ngay teg seeni audio ñi ngay teg seeni waxtaan mu ne xam leen bu baax a baax a baax a baax ndaxte nit ki ni mën a dégloo dara mu soppi xalaatam changé ko teg ko ci yoonu njub nit ki mën naa dégg benn mbir nit boo xam ne tamit moo koy réeral mu ne kon na nga jël koo xam ne xam nga ko ci ne moom day xenc yoonu alquran ak sunna xam nga ko ci mbaax xam nga ko ci ne moom waxtaanam lu gën a bari day fexe di gëstu xadis yi nga xam ne moo wér waaye bul jël koo xam ne da nga dégg benn yoon rek kam mu wax lu baax mooy li may wax mbokk yi chaque jour chaque jour moo ko mbokk yi loolu bokk na ci tomb yi nga xam ne erreur bi gën a mag benn waaye boo xam ne day nekk ci ay yeneen équipe ay yeneen kuréel nekkul sunnit mais benn jour la wax benn wax boo xam ne waxu dëgg la wax la bu dëppog sunna nga xëy gi sunnit yëpp istati ko sunnit yëpp istati ko nga xam ne benn waay bu nekkul sunnit da yaakaar ne kooku benn waay boo xam ne sunnit la mais euh, xawut a dëgër da yaakaar ne kooku sunnit la bu ko defee mu dem di ko déglu ji fekk kooku benn wax boobu noonu dong la wax muy waxu sunna yeneen yëpp ay réer la boo demee ci usulu sunna bu al imam ahmad ibn hanbal mi ngi ko fay wax mu ne nit koo xam ne ci yeneen caaxaan la nekk yeneen nëngate la nekk bu juumee ba wax benn mbir boo xam ne dëgg la mu ne loolu noonu du ko boole ci ahlu sunna loolu nag bari na ci biir mbokk yi xam nga mbokk yi ndeysaan ñoom daal dañoo baax ah, boo waxee benn mbir rek léegi léegi léegi léegi ñu def la sunnit gis boo xam ne gis benn waay boo xam ne du sunnit xaajuwul jege sunna mais benn jour lay wax rek daan ne nangam gars yi nañ dem liggéeyi ñun ñëpp ayam yàlla daf ñoo bind pour nangam rek nga xëy ñoom ñëpp isati ko ñoom ñëpp isati ko subhanallah ñu ngi wax benn jour naan booy bi fii woote woo naan ay quraani yu nay xawma ne amoon nay mbok mbokk yi dañ ko daan boole ci seen programme conférence yi daan ko woo mu leen conférence ndaxte ab sunnit lañ ko yaakaaroo subhanallah moo tax jar na bàyyi xel bu baax a baax nit ki wax bu mu wax benn wax boo xam ne waxi sunna la taxu koo dugal ci biir sunna loolu imaam Ahmad mi ngi koy wax ci usul ahli na nit koo xam ne ci ay caaxaan la nekk mu juum ba wax wax boo xam ne waxi na la taxu ko dugal ci sunna comme ni nga xamee ne tamit nit ki bo xasee doon ab sunnit bu waxee ba juum des koy wuutal ngànt yooyu il faut ne xamee ko imaam Ahmad dafa wax benn wax boo xam ne chaque fois dama koy lënkaleek waxu Ibnu Taymiya imaam Ahmad dafa wax ko koo xam ne du ab sunnit bu juumee ba wax waxi sunna loolu noonu du ko dugal ci sunna mu ne koo xam ne tamit ñun ñëpp xas nañoo xam ab sunnitam xas nañoo xam ne ay waxam ci alxuraan ak sunna la koy tibbee bis bu juumee ba tarxiis ba wax lu juyoog alxuraan ak sunna kenn du ko génnee ci yoonu alxuraan ak sunna yooyu noonu lu mat a bàyyi xel la lu mat a xàmmee la itam. Euh, kaset mm, yi bari na conférence kat yi bari nañ waaye fexeel ba ki ngay dugal ay waxtaanam sa biir kër fexeel mu nekk koo xam ne am na mandarga yi muy bëgg a tudd mandarga bu njëkk bi mu ne an yakuna ala aqidatil firqa an naajiya ahli sunna wal jamaa mu ne mu doon koo xam ne ci mazhab ahli sunna wal jamaa ci lay dox koo xam ne yàlla ak yeneen tam ñooy ay sursam koo xam ne sunna ku mel noonu dugal waxtaanam ci sa kër way la booy jot koo for rek dugal wala ku mën waxtaan wu neex rek moom di nga réeral sa waa kër. beneen bi mooy mu ne an yaatamid al ahadith saxiixa fexeel ba ki ngay dugal ay waxtaanam ci sa biir kër fexeel mu doon koo xam ne dafa xir trop ci tànn xadis yu wér yi di wattani ko xadis yu wérul yi mu ne fexeel ba dugal ci sa biir kër koo xam ne waxtaanam noonu la demee. beneen bi mu ne an yakuna ala basira bi xaalid naas fexeel ba ki ngay dugal ay waxtaanam ci sa biir kër mu doon koo xam ne xam na li nit ñi di dund xam na fi xeet wi toll tey xam na tey li nit ñi aajowoo xam na tey li koy saafara maanaam ku yow ku xam li xew ci biir société bi ñu bari fi la ñuy juumee dara day xew dara day xew Sénégal ni bëgg cee déglu borom xam-xam bu nekk Amérique wala dara xew Amérique ni cee déglu borom xam bu nekk Gambie maanaam chaque fois yooyu day indi jaxas-jaxas kenn ku ci nekk fa nga nekk la chaque am nay borom xam-xam borom xam-xam yooyu noonu ñoo la gën a mën a wax lu leer ci la fa am. beneen bi mu ne fexeel ba ki ngay dugal waxtaan eh, waxtaanam sa biir kër mu nekk qawwaalan lil xaqi ma am kan fexeel mu nekk koo xam ne kuñ xamee la wax dëgg waaw koo xam ne xaalis du ko soppiloo eh, ab discours am nguur du ko soppiloo discours am nangam ak nangam du ko soppiloo discours am fexeel daal ba tànn koo xam ne daal wax dëgg fa yàlla am ngeen rafet njortu ci moom moom borom téere bi nag mu daal di jeexal daal ne inna wada al ashratati fi adrajin bi tariqatin murattabatu sahilu lwusul ilayha min naxiya mu ne fexeel ba am ko ci ab ci ab immeuble maanaam mu ne fexeel ba tegale kaset yi ci ben armoire bu rafet benn armoire donte nag ay kaset moom parce que am na ba léegi casquette moom yaakaaruma ne wala même bu amee tamit ah xëy na daal xëy na mën naa demee daal naneen daal eh, naneen benn nga def ko ci ay kale wala nga wut benn application wala nga def ko benn sa ordinateur nga xam ne day am fan foo xam ne buñ fa duggee rek benn groupe telegram waxtaan yëpp a nga fa noonu yaakaar naa mooy gën groupe boo xam ne da koy organiser da ngay def waxtaanu tafsir yi fii yi wax ci siira fii yi wax ci ka dund ñaari way dencante fii ñuy wax ci fii nga xam xale bi bu soxlaa dara day dem rek bés wala yow léeg-léegi heure sangam da ngay dem rek teg bu ko defee waa kër gi yëpp di déglu me bu dee da ngay def ci kër gi ay baaful yu ndaw yoo xam ne waxtaan wi day am kii day am kii ci biir kër day xaw a xumb ci biir kër gi tuuti pas muy xumb trop trop mais ñëpp dégg déggeen bu daal nga xool noo koy organiser daal donte moom ay ay cassette la wax ay cassette la wax ak i CD mais loolu moom jàpp ma ne mi ngi am ba léegi. mu ne boo mënee am tam benn baaful bu ndaw ci waañ wi mu ne loolu la borom téere wax mu ne boo mënee am benn baaful bu ndaw buy nekk ci waañ wi mu ne surtout ñi ngi liggéeyloo di nekk ci waañ wi di liggéey mu ne loolu day nekk benn xeetu daawa waale ñu gën a bari ñoom dañuy tënku ci yoonu alxuraan ak sunna ñoom ak seeni doom bu dee mindaan bi nag dañ koy bàyyi foofu duñ ko sax lijjanti ñu ko gisee muy def beneen bir sa daanaka seen yoon danaan ah moo xam déedéet da ngaa war a surtout foofu nga xam ne sa biir kër la da ngay xaw a am benn autorité bi ci da ngay xaw a am benn doole bi ci kaw foofu noonu del kat del daaw waale daaw boobu nag li ci jiitu mooy sa comportement nga fexe ba mu yëg ne da nga ko yërëm fexe ba mu xamee la ci wax dëgg fexe ba mu xamee la moom mindaan bi xamee la ci loolu lépp xamee la xamee la ci ak ñeewantal goo am ci moom nga xam ne sa comportement yaa ngi koy daawa bu ko defee nag nga soog ko daawa ci jàngale beek yu mel noonu kon nga fexe am benn baakul bu ndaw bu nekk ci biir kër gi waañ wi borom kër borom téere bi nee na na am bu nekk ci waañ bi ak bu tamit ci saal bi ñuy dalloo mu ne mu ne bu ko defee waxtaan wi di mën a yegg si fépp ci kër gi ñoom ñëpp ñuy déglu yi muy wax ni man gis naa ñu ko isin gis naa ko isin te wax dëgg fa yàlla ne nañ gis nañ ci ak soppiku gu baree bari ci biir kër gi soppiku gu baree bari gu am ci biir kër gi moo xam alxuraan nga teg wala ab borom xam-xam nga teg wala loo mën a teg daal ci xeet yu baax yi nga teg ko organiser ko noo xam bu dee sax day jar nga wutal ko programme ne heure sangam eh, dinaa teg tafsir heure sangam dinaa teg siira heure sangam dinaa teg nangam ak nangam ak nangam loolu lu am njariñ lay doon kon na ci ñëpp bàyyi xel loolu moo nekkoon concept tey bi incha allah ni taxaw foofu ba suñ beneen ajjataay incha allah ci yi di ñëw اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ونبيك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين